a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala kon mbokk yi dellu siwaat nañ ci suñu téere bi nga xam ne cheikh Muhammad Salih moo ko bind mu nekk 40 conseils yoo xam ne li ko tax a jóg mooy baaxal kër suñu bindu tey moo war a nekk huitième leçon incha allah mu ne taalimu ahlil bayt jàngal waa kër gi jàngal waa kër gi mu ne jàngal waa kër gi farida shar'iyya mu ne loolu noonu farata la laa budda an yaquma biha rabbul usra ki nga xam ne mooy père de famille bi dafa war a jàngal waa kër gi ndaxte loolu noonu responsabilité la boo xam ne ci kawam la tegu ñi nga xam ne yaa leen yaa leen yilif ci ay soxna ak i xale ak mboolem ku nekk ci kër gi nga xam ne ci sa suuf lañ nekk Eh, dañoo am ak ci yow nga jàngal leen xamal leen yàlla bëgg ci ñoom moo indi aaya bi yàlla di wax naan yaa ayyuhal sa amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen yi nga xam ne yéen a gëm yàlla fegal leen seen bopp fegal seen njaboot safara safara soo xam ne waquduha an-naas wal xijaara la koy xamb di di di di taal ba mooy nit ak toj ak i xeer responsabilité bu mel noonu yaakaar naa bu ko doomu aadama bi xamee mu xam ne yàlla daf koo diggal mu fegal ak njabootam fegal waa këram mu gis tëkku yi nga xam ne moo ci ñëw ci képp ku am njaboot sàggane leen ba lim leen war a jàngal jàngalu leen ko lim leen war a xamal ci seen diine xamal leen ko la ko ci nar a fekk ëllëg loolu père de famille bu koy xalaat te xam ko yaakaar naa danga def le tout fexe ba waa kër gi jàng fexe ba waa kër gi xam seen diine waa kër gi jànguñ xamuñ lu gën a fare kaw te gën a ñor te gën a war mi xam seen diine xam lu yàlla bëgg ci ñoom xam lu yàlla bañ ci ñoom mu indi benn waxi boroom xam-xam muy qataada mu ne aaya boobu li muy tekki mooy yamuruhum bi taatillah wa yanhaahum an maasiyati boroom kër gi dafa war a taxaw ci digal leen li yàlla digle wattandikuloo leen li yàlla tere ali ibn abi taalib ne allimuhum wa addibuhum mu ne père de famille bi war naa xamal waa kër gi jàngal leen war na leen a yar ba seeni jëf dëppook li nga xam ne moom la alxuraan di jàngale beneen boroom xam-xam bu naan daxaak mu ne xaqun ala al muslim an yuallima ahlahu min qarabatihi mu ne lu war la àq la boo xam ne jullit bi da ko amal waa këram te mooy mu jàngal leen xamal leen li yàlla bëgg léegi loolu bu ko doomu aadama bi xamee moom dana ci xër bu baax a baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ci benn xadis ne salaasa lahum ajraan ñett a ngi nii yoo xam ne am nañ ñaari fay lëkk des na leen fay ñaari yoon ki njëkk mooy koo xam ne dafa amoon jaam mu yar ko rafetal yarin wa jàngal ko xamal ko goreel ko takk ko koo xam ne dafa amoon jaam mu yar ko yar wu tegu ci yoonu alxuraan ak sunna xamal ko li la santaane ku ko xam mu rafetal mu rafetal nam ko yore woon gannaaw ba mu goreel ko takk ko borom xam-xam yi dañuy commentaire nee nañ yenent bi bu dee ci xadis bi daf lay soññi nga jàngal sa jaam nga xamal ko te loolu mooy jamono ba jaam di am nga jàngal ko xamal ko mu ne kon astuma kon kon sa soxna bu dee jaam bi nekk ci kër gi di liggéey ci kër gi kooku lañ la digal nga toppatoo ko xamal ko jàngal ko kon soxna si nga takk indi ko ci kër gi xale yi nga jural sa bopp ñooñu waxi nopp euh, moo tax al imaamul Buxaari ci biir téeram bi euh, indi na benn titre boo xam ne ni mu ko tuddee mooy ndax dinañ defal jigéen ñi bis boo xam ne ñoom lañ koy jagleel ci jàngal leen ak tontu seeni laaj leeral leen yi nga xam ne moom lañ soxla ci xam-xam moo indi xadis boo xam ne Abi Saïd al al Xudri moo ko nettali mu ne jigéen ñi dañoo waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ñun daal góor ñi daal ñoo ñu ëppale ci yow xanaa doo ñu defal bis boo xam ne dañuy dajeeg yow nga jàngal ñu yonent bi alayhi salaam daal di d'accord ci loolu jox leen euh, rendez-vous ci kër kenn ci saxaaba yi ñëw fa jàngal leen. looloo waral kon euh, ki nga xam ne moo mooy per de famille bi nekk kilifa gi ci kër gi war naa xër ci jàngal soxna yi ak xale yi jamono dafa rëbb jamono dafa yàqu. boo leen boo leen boo leen dul déglu di leen jàngal da ci gis mag moo xam ne day jege 40 ans jëm kaw yu terre ci mbiru diineem du ko xam temps yëpp ñu ngi ko yàq ci théâtre sàngam match sàngam euh, làmb ji nàngam bu dee jigéen ñi topp xew yeeg ak yeneen mbir yoo xam ne wax dëgg fa yàlla mënoon nañ ko remplacer yeneen mokkal ko ay xadis ak i askar surtout jigéen ñi surtout soxna yi ndaxte soxna yi bu leen teelee sol ci yu mel noonu ay xadis ak askar jàngal leen seen diine dina yomb ñoom ni teete xale yi ci loolu mais boo sàgganee côté boobu rek euh, xale yi moom daanaka ñoom it buñ xamul fu ñuy teg seen tànk euh, bu mu la jaaxal moom borom téere bi mu proposé ay téere mu ne lu mel ne nga tafsirul allaama ibnu saadi mu ne lu mel ne nga tafsiru ibnu saadi kii saadi ab tafsir la mu ne lu mel ne euh, tafsir boobu nga toog di tekkil waa kër gi aaya yi wala Riyadu Salihin Riyadu Salihin téere la bu amee xadis yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy proposé ci ay téere yoo xam ne waa kër gi war nañ koo xam surtout yi nga xam ne daf leen a laal yoo xam ne dafay wax ci wàllum taxaara laab yi nga xam ne dafay wax ci wàllum boo gisee deret ji lii nga war a sangu lii mooy àtte bi dangaa war a julli waroo julli yu mel noonu nga xam ne daanaka dañuy faral di jonjoog moom lu jëm ci wàllum attem lekk eh, ay ñam yi ngi lekk naan walla solu yi nga xam ne surtout dañuy dund ak moom dañuy jonjoog moom yu mel noonu jar naa père de famille bi bàyyi ko xel bu baax a baax ci di leen ci yee di leen ci jàngal ah bañ ko sàggane kon loolu moo nekkoon conseil tey bi mooy jàngal ak xamal waa kër gi yàlla na yàlla may dégg ak topp ak xam ak jëfe allahuma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain